bismillahi irrahmani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala wa saxbihi ajmaina amma baadu an nahwu almaysuur uh, kon ñu ñëw ci bind bu mujj bi muy dernier cours bi ci tom bu njëkk bi insha allah muy ñu waroon a gis comme niñ ko waxoon bi weesu al asmaul xamsatu al asmaa'u al sa ginnaaw bi nga xam ne bii weesu gisoon nañ al mamnu' min as-sarfi kon exercice yi kon ni ñuy def mooy buñ jeexalee cours bi après exercice yépp dañ leen di corriger ci benn fichier bu ko defee incha allah yiñ corriger wul woon bu dee dina ci xaj ci benn fichier sinon mu nekk deux hmm. bu dee day xaw a bari kon tey ñu war a gis al asmaul xamsa al asmaau mooy plurielu ismun ismun mooy singulier mooy benn tur tur dañ naan tur bu ñu may masmuka mooy lan mooy sa tur noo tudd comme euh, bu ma nee ismullahil azam turu yàlla bi gën a màgg ismu mooy singulier bi mooy benn ismaani mooy ñaar hmm. ismun ismaani moo xam bu dee sujet la bu dee complément d'objet ismayni pluriel bi nag mooy asmaa'u asmaa'u mooy plurielu moom boo seetloo ci façon jamu yi ñu gisoon gisoon na jamu al jam'ul mudhakkaru saalim mhm. bi nga xam ne waaw ak nuun lay jeexe comme al muallimuuna gisoon nañ al jam'ul muannasu saalim bi nga xamante ne nii moom moo doon jeexe aat mhm. mooy rëddub ko comme faatimaatun wala xadiijaatun bu dee plurielu xadiija ñu bari mm. wala mu'minaatun mm-hmm. qaanitaatun taa'ibaatun aabidaatun yooyu noonu loolu mooy jamo muannas saalim mm. jamo taksiir nag mooy façon bii mm. comme ismun pluriel waxuñ ni ismuuna wala ismaatu mais al asmaa'u mooy kon plurielu ismun mooy kon les noms alxamsatu yay juróom xamsa yooyu deuxième tome bi am na côté côté nu mu tuddati compter yi nan la ñuy compter en arabe insha allah loolu dañuy bàyyi ba àgg foofu alxamsatu mooy juróom waahid ithnayn thalatha arba xamsa kon tur yi nga xam ne ñooy juróom léegi tur yooyu moom la lay wax nii mu ne daal ah kon ay tur la yoo xam ne kon da nga war a xam mooy da nga koo war a jàpp ndax cinq la bariwul boo ko xamee seen règle léegi mooy ñëw après bu la ko waxee ñaata la da lay jox ñaata tur lañu tur yooyu nag foo ko gisati ci phrase selon leur rôle bi ñuy jouer ci phrase bi la ñuy dox ci biir phrase bi ci lay changer wala du changer al asmaul xamsa mu ne la bi ci njëkk mooy abun mu ne al asmaa u tur nga xam ne alxamsatu ñooy juróom nuqtataani mu ne ñoom ñii la abun axun xamun zu ak fuu yooyu ñooy al asmaul xamsa ay tur lañu kon xam nañ ne duñu xuruuf duñu particule comme ay ala du yooyu mais tamit du ñu lan du ñu afaal du ñu fi'al du ñu verbe ndax bu doon verbe kon du waxal asmaa comme ay tur rek lañu abun axun xamun zu ak fuu abun mooy baay axun mooy frère rakk wala mag alors xamun xamun mooy euh, sa soxna Mm-hmm. baayam li mu doon ci yow mm-hmm. xaw ma nan lañ koy tudde beau xaw ma ci français waaw mm-hmm. ah, beau-père foog naa bu ma juumul na <laughs> beau-père voilà mooy euh, waajuru sa soxna mooy ku góor ki papam papaay sa soxna li doon ci yow beau-père foog naa la ñuy wax loolu mooy xamun zu zu mooy koo xam ne moo moom dara bu ma nee hadha ar-rajul zu jaahin waa jii de boroom daraja la zu jaahin wala zu maalin boroom alal la walla comme li alxuraan ne zul zul arshil majid voilà zul arshil majid boroom arash bu màgg ba mooy zu boobu bu ma nee comme zu awlaadin mooy koo xam ne dafa am ay doom boroomi doom la moo zu daal mooy loo xam ne maa ko posede hmm. maa ko moom zu fuu fuu zu bi mooy daal bi daal bi am point mooy zu hmm. daal bi am point euh, fuu fuu mooy gémmiñ famun dañ naan famun dañuy wax famun tamit famun nag moo gën a siiw fuu bii mooy mooy gémmiñ tamit dañuy wax fuu day am léeg-léeg chat kii nu mu tudd euh, haa mais fuu mooy gémmiñ hmm. bu dee nit ki day wax ak boppam naan fiya mooy fii fiya mooy sama gémmiñ faahu bi fiya par exemple lu mel noonu wala faahu ala fiya mooy loolu pour wanne bi may wax ak ma dafa jege dama jege kon loolu mooy asmaul xamsa abun baay axun frère xamun beau-père mooy li ma wax sànq zu mooy ku moom dara zu fu mooy gémmiñ mooy bouche léegi nag ñii nii dañu am seeni àtteey bopp li tax ñu leen di utal mu am lii mooy dañu am loo xam ne seeni àtte yoo xam ne mën nañ ko bañ a bokk ak yeneen mu ne la marfu'atun al asmaul xam al asmaul xamsatu marfu'atun bil waawi mooy dañ koy rafaawe waaw xam nga façon rafaa yi gisoon nañ leen hmm. du damma rek mais waaw gisoon nañ bi ñuy gis euh, al kii jam'u mudhakkar saalim hmm. gisoon nañ ne boobu comme mu ma nee almudarrisuuna jàngalekat yi loolu c'est sûr que du damma laa ko laa ko rafaawe mooy jaa a dikk na almudarrisuuna jàngalekat yi boobu ni mu rafaa ni ma rafaawe foofu du damma mooy façon rafaa yiñ gisoon bari woon na bii nii ci la nga xam ne musanna tamit dafa am façon buñ koy bu ma nee jaa al muallimaani nga loolu du damma ko rafaawe loolu tamit façon la yoo xam ne gisoon nañ ko léegi kii mu ne la euh, ah, nu mu tudd al asmaul xamsa moom marfu'at bu dee sujet la wala com wala kii euh, mubtada mubtada gisoon nañ ko mooy euh, phrase boo xam ne frase nominale la phrase boo xam ne ab nom ab tur la tàmbalee phrase bu tàmbalee tur comme bu ma nee abu xaalidin abu xaalidin mooy baayu xaalid xaama taxaw na mooy abu xaalid de wala ma ne abu xaalidin xaa'imun bàyyi xaalid de dafa taxaw boobu xaa'imun mooy xabaar bi abu xaalidin mooy mubtada bi soof ko mubtada boobu dafa composé ci mudaaf ak mudaaf ilayhi ndax abu xaalidin hmm. comme baytul manzili hmm. mooy abu xaalidin baayu xaalid mooy mubtada bi mais abu dafay nekk mudaaf xaalidin nekk mudaaf ilayhi boo leen boolee ñoom ñëm nag nga ne ñoom ñooy mubtada ndax mudaaf ilayhi mooy annexion nga xam ne day am corrélation ñaari mooy mooy dañuy jël benn bi askane la ko li ci des yadu rajuli mooy loxo waa ji yadu ar rajuli bu njëkk bi du am al du am al bi ci tegu nag da koy am mais am na kaa yoo xam ne nag du ko am du am al mooy deuxième bi sauf que deuxième bi à chaque fois moom kasra lañ koy maas te bu njëkk bi mooy tur bu njëkk bi du jël al mukk deuxième bi nag lu bari day jël al te kasra lañ koy maas alors que bu njëkk bi mën nañ koo bañ saa dépend nekk ci kanam bu ma nee al al maalu wala alfuluusu mooy xaalis bi fii yadi fii euh, yadi abi xaalidin mooy xaalis bi mu ngi ci loxo baayu xaalid mooy fii bi moo tax fii bi ma dugal fii yadi abi xaalidin mais mënoon na nekk comme abu xaalidin mooy ne moom bu njëkk bi tur boobu abu man na changer mooy mudaaf mm-hmm. alors que mudaaf ilayhi bi moom toujours kasra lañ koy maas man na nekk nag ñu maase ko leneen ndax bu dee lële euh, mamnu' min as-sarf la bu dee mamnu' min as-sarf la bu boobaa nag dootu du ko def du ma ko majruurun bil kasrati mais bil fathati lay doon kon mu ne kon bu dee sujet la mooy marfu'un bil waawi mooy asmaul xamsa yëpp cinq yi ñu wax tur yi fu mu nekk sujet rek moom waaw waaw bi mooy waaw bii xëcc hmm. moom moo koy voilà dama naan abu axu xamu ak fu mu ne exemple daxala abu bakrin daxala dugg na agsi dugg na hmm. kan moo dugg abu bakrin abu min asmaa'il xamsa hmm. ci asmaa'ul xamsa la bokk dina la wax après charte yi nga xam ne condition yi nga xam ne ci la asmaul xamsa di doone asmaul xamsa après yim lay wax nii ne marfu'un bil waawi mooy fu mu nekk sujet mooy buñ la joxoon benn phrase ne la jaa wala xaraja ab ñu defal la ab zaydin léegi ñu ne la ab boobu entre parenthèses yow def ko noo koy yow yaay xool voilà bu boobaa da boo nee rafaa la comme jaa kan moo ñëw hmm. ab boobu mooy baayu Zayd léegi kon bu ma koy def rafaa lan laay def waaw laay yokk ci mu xëcc baa bi ma am abu abu Zayd jaa abu Zayd mooy abu Zayd kon ñëw hmm. loolu mooy marfu bi ndax sujet la fa'ilun moo jëf jëfi mu ne la ginnaaw boobu mu ne la man mansubatun bil alifi bu dee nag dañ koo war a nasab xam nga nasab ah, li ëpp ci fatxa la doon doon ah, rafa bi jóge lu ëpp damma la doon doon hmm. nasab nag lu bari lim doon doon moo doon fatxa mais wax gisoon nañ ne du moom rek lay doon hmm. mu ne mansubatun al asmaul xamsatu ngay jël mansubatun bil alif mooy cinq tur yi benn bu ci nekk buñ koy nasab alif lañ koy nasabe mu ne exemple ra'aytu ba léegi même tur bi la jël ra'aytu aba ra'aytu gis naa doone abi bakrin ndax bu boobaa yow da koo jar hmm. alors que du du majrur hmm. comme que moo jëf ji ci kawam la dal kan laa gis abaa ko mansuub dañ ko war a nasab hmm. mais comme que asmaul xamsa la bokk abu kon fatxa danoo ma naan fatxa rëdd bi alif bi bii xëcc moom moo koy nasab moo tax nga ne ra'aytu aba bakrin gis naa Abaa Bakr mu ne la al asmaul xamsatu majruratun bil bu dee nag dañ koo war a jar moom yaa lañ koy jar kenn du koy jar rek kasra mu ne exemple mooy mas ci suuf mas ci suuf sallamtu ala abi bakrin sallamtu nuyu naa sallamtu ala nuyu naa abi bakrin nuyu naa abu bakr moo tax danga naan wa an abi hurayrata manoo mhm. wax wa an abu hurayra ndax bi moo tax an bi euh, ismu kii la xarfu jarin la ta xarfu jar day jar li bi ko kon abi an abi hurayrata nga wax wala an abi darin mais manoo wax an abu darin wala an aba darin déedéet loolu fóot la mhm. kon mu ne kon al asmaul xamsa marfu'atun bil bu dee dañ leen di rafaa kon abu ngay wax bu dee abun jaa abu zaydin wala nga ne jaa axu zaydin wala jaa xamu zaydin wala rajo jaa zul zul jaahi jaa dikk na zul jaahi jaa moo jaah mooy daraja boroom daraja yi ñëw na wala daraba non boobu fuu lay boobu boobu faa lay doon euh, ma ne fuu mooy bu dee bu dee kii la sujet la wala ko wala wala ñu mu tuddati euh, mbir ma euh, mubtada bu ma nee fuuhu wala ma ne mooy boobu gémmiñam mook famuhu ñoo niroo mu ma ne woon comme famuhu fuu waxoon naa la moom dañuy dañuy effacer day nekk famun hmm. ak famun dañuy wax famun famun moo gën a si mais dañuy wax famun tamit fu bii tamit mooy loolu bu dee yim nekk si sujet fuu ngay wax comme bu ma nee fuu xaalidin mooy gémmiñu xaalid laa bëgg wax foofu comme bu ma ne woon famu xaalidin léegi kon loolu mu ne la nag ma wa al asmaul xamsa mansubatun bil alif kon dama naan jaa abaa ak jaa a axa non ra'aytu axa wala darabtu abaa bu ma nee darabtu abaa yazidin mooy dóor naa baayu yazid wala darabtu axa yazidin dóor naa su euh, frère yazid wala xamaa yazidin ainsi de suite léegi nag mu ñëw nag ci chart yi nga xam ne ci laal asmaul xamsa voilà mu ne lal asmaul xamsa pour ñu nekk ko yuy nag mu ne ak ak àtte yi ngir ñu am ko mu ne bi charte ci condition mhm. condition mooy lan mhm. condition mooy loo xamante ne nii manu mbir mii manula exister sans moom te moom mën naa exister sans mbir mi exister mhm. bu ma nee pour ginaar am il faut nen am par exemple bu dee théorie gaa yooyu ñii naan nen a jiitu ñii naan ganaar mais buñ ci jëlee benn mhm. ñu ne ginaar moom il faut mu nekk fi nen door a am mhm. cuuj cuuj cuuj mhm. doom ji door a mën a am kon pour cuuj exister moom il faut lan exister <laughs> pour exister te pour mën naa exister te cuuj du am wala déet <laughs> man ngaa jënd sa ganaar bu jigéen indi ko ci kër gi mu toog ay weer dirul dara mhm. pourtant moom condition la ngir cuuj bi am te mhm. pourtant moom mu ngi fi mais cuuj bi amul mhm. te cuuj bi moom manula am fekk moom ñëw nekk fi loolu mooy condition kon nag mu ne la kon loolu mooy li nga xam ne moom bu amul mooy mbir mi daa manula am ku baayam judduwul ak wala yaayam moom du juddu <laughs> voilà léegi kon baay jeeg yaay ji day nekk condition ci doom ji am te doom ji te yaay jeeg baay bi mën nañ fi nekk te doom ji du existe sëy nañ bu yàgg ñenn ñu def ay vingt ans mënuñu am doom am trentième année pourtant ñoom condition lañ yoon ngir seen doom nekk fi te nekk nañ fi trente ans amul alors que seen doom mënul woon am sans ñoom loolu mooy condition kon mu ne la al asmaul xamsa il pour mu ñu nekk tur yooyu di juróom hmm. ba pare amaale yii atte yi ñu wax fii marfuun bil waawi mansuubun ismul bu dee ismu nga wax marfuun bu dee asmaaw marfuatun bil waayi mansuubatun bil alifi majruratun bil yaay yooyu pour ñu mën a nekk mu ne bi charte ci condition an yakuna al ismu mudaafan il faut tur bi mooy al ismul ismul euh, al ismul ladhi min asmaa'il xamsa mm-hmm. mu ne tur bi nga xam ne dafa bokk ci xam sa moom mooy tur bi comme abun axun xamun duufu il faut moom mu nekk mudaaf kon man bu nekkee mudaaf ilayhi du baax mooy il faut bu nekkee leneen lu dul mudaaf it du baax gis nga daxala abu bakrin abu bakrin xaalidin mm-hmm. axu zaydin boo gis lu nekk loolu lay nekk zu zul arshi zu jaahin zu karamatin zu ainsi de mooy il faut mu nekk lool bu nekkul mudaaf moom rek mooy kon tudde ko leneen mais du euh, bokkul ci al asmaal xamsa mu ne exemple exemple yi nga xamante ne nii du du du du asmaul xamsa foofu comme nga ne kaana lii axun kaana nekkoon lii ñeel ma di axun ab mbokk ab frère wala axun daal mooy mbokk xam nga fii axun lan la axun ismu kaana la mhm. boo ko doon i'rab danga naan kaana fi'lu maadin naaqis mhm. moom fi'lu maadin la bu wàññeeku mhm. mooy kaana wa axwaatuha nañ ko doon i'rabe boo fàttale ko lii bi dafa dugg diggante kaana ak turam kaana moo tax ñu am axun kon kaana axun lii la woon mais ñu ne kaana lii axun kon kaana moom min moom fi'lu maadi naaqis la te day rafaalan tur bi mubtada mubtada bu duggee mubtada bi day nekk lan lu ñu rafaa xabaar bi ñu nasab kon dama naan kaana lii axun dama naan kaana fi'lu maadi naaqis lii lii kan lii lan lay jouer kaana nekk lii ñeel ma voilà ñeel ma boo ko doon analyser noo koy analyser euh, mooy doon kii mubtada ah, non non mooy fa'il fa'il ndax fii nii lii lii boo ko doon xoolal lii lii lii mu ngi mel li ma ne kaana lahu kaana lahu axum voilà kan moo moom kan moo am euh, man voilà mais boo koy kii lii bi dafa nekk lii mooy lahu mooy comme lahum ainsi de suite ñoom da gis ne comme bu ma jëloon lii bi mënoon naa jël kaana li zaydin axun bu boobaa looy wax laam bi laamu la. la laam. voilà laam bu nekk si ka avant ka bi. voilà kaana li. li zaydin. li zaydin. voilà. kaana. wala jànguñu woon lool. si jàng na ko kay ismu kii la xarfu xarfu jàll la kaana li zaydin. voilà li zaydin. léegi da gis ne que axun. kaana axun la woon li zaydin wala kaana axun lii danga naan axun bii ismu kaana la kon ismu kaana la moom kon du du est-ce que mudaaf la fii du mudaaf mhm. kon nag bii mënoo ko tudde lan bokk ci asmaul xamsa déedéet doo boo koy analyser doo ne kaana fi'lu madin ba nga ñëw ba ci axun ne axun ismu kaana wa huwa min asmaul xamsa non mënoo koo wax ndax lan charte bi dafa remplir ko baax na beneen charte bi deux la mu ne an yakuna bi sharti kon al asmaul xamsa day nekk asmaul xamsa bu njëkk bi bi sharti an yakuna al ism mudaafan ci condition wu charte tur bi nekk mudaaf beneen condition bi mooy an yakuna mu nekk almudaafu ilayhi ghayra yaa il mutakallimi an yakuna almudaafu ilayhi ghayra yaa il mutakallimi mooy tamit il faut ci condition yi ginnaaw bi nga xam ne bu dee gis nga ko mu nekk mudaaf bul njëkkante ne ah kon kay ismu kii ci ismu ah, ismu min asmaal xamsa hmm. kii ci tur yu jooy dañ naan la defal ndànk am na beneen condition seet mooy ne deuxième condition bi mooy il faut mu nekk mudaaf ilayhi bi ndax mudaaf ku tudd mudaaf mudaaf ilayhi day am manoo indi mudaaf te amul mudaaf ilayhi hmm. manu na rek manu ma ne jaa abu taxaw di xoole non non abu zaydin abu bakrin abu ummu darrin wala yu mel noon jaar ummu darrin wala abu darrin il faut nga wax ci benn doo ne abu rek taxaw di ma xool euh, léegi kon mu ne la deuxième charte bi mooy mudaaf ilayhi biy ñëw après mudaaf bi mudaaf bi kon bu ñu amee mooy benn ci ismul xam asmaul xam si comme abun wala axun tur biy topp ci moom nga xam ne moom lañ koy annexé mhm. il faut mu bañ a nekk yaa ul mutakallimi yaa ul mutakallimi mooy yaa bi wax man man comme li wax fii daxala ab yii daxala dugg na kan moo dugg ab yii sama baay daxala abi yaa boobu yaa ul mutakallimin mooy man miy wax bàyyi kan la est ce que waxuma daxala abuhu hmm. bu doon abuhu mooy ki fi newul moom de baayam ñëw na bu ma nee abuha jaa dikk na abuha mooy baayu ndaw si fi nekkul bu ma nee jaa abuhum bàyyi ñi fi nekkul de ñëw na hmm. mais bu ma nee jaa ab yii yaa yaa ul mutakallimi la mooy yaawu kiy wax hmm. yaa nag il faut mu bañ a nekk moom moo jiitu lan moom moo topp ci moom mooy mudaaf ilayhi ismul xamsa bi bu ko nekkee rek du moom du asmaul xamsa moo tax par exemple fiya sama sama gémmiñ bu ma doon wax lool fii ya boobu loolu mënoo ko boole xamsa asmaawul xamsa bokkul comprendre nga kon loolu mooy deuxième condition bi bu remplir bu bu yii nag buñ deñee bu dee amu kiy remplir na deux yi mooy bu njëkk mu nekk ismul xamsa bi nekk euh, mudaaf ba pare bi ci teggu nekkul bokkul ci euh, kii nu mu tuddati euh, du yaa ul mutakallim mooy mudaaf ilayhi bi hmm. kooku baax na mooy yiñ am fële nga xam ne ay Abu Bakrin ainsi de suite kon loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci al asmaul xamsa léegi nag mu ñëw ci tamarin bi baax na noonu waaw baax na ah. mu ne i'rab non pas avant daxala Abu Bakrin mooy day analyser phrase yi mu joxe woon rek la joxe waat daxala dugg na Abu Bakrin léegi yooyu ngay analyser daxala ak abu ak daxala mu ne la fi'lu madin mabniyun fi'lu madin la boo xamante ne nii mabniyun mooy du changer fin bi mënoo ne daxalu wala daxali walla daxal déedéet daxala rek nga mën a abu bakrin mu ne la fa'ilun deux bi mooy abu fa'ilun marfu'un bil waawi fa'il la waxoon nañ la al asmaul xamsa marfu'atun bil waawi moom seen ni ñi leen di rafaay mooy waaw kon da nga naan fa'ilun la kan moo dugg abu fa'ilun marfu'un bil waawi li annahu min asmail xamsati ndax moom dafa bokk lan lan moo tax ñu koy rafaay ci waaw ndax moom dafa bokk ci al asmaul xamsa ci tur yooyee di juróom wa huwa ta mudaafun mudaaf la mu ne la bakrin mudaafun ilayhi majrurun bil kasrati mudaafun ilayhi mooy bakrun bakrin bokk mudaaf ilayhi la annexion bi majrurun boo xam ne dañ koo jar bil kasrati ci kasra leer na mm-hmm. loolu mooy analyse bi léegi nag mu ñëw ci tamrinaani ñaari exercice la joxe tey tey joxewul lu bari mm-hmm. tamrinaani ñaari exercice tamarin moo doon pluriel tamrin mooy benn un exercice naa tamrinaani deux exercices tamariin plurielu de mooy des exercis kon bii ñaar la aslih bu njëkk bi aslih ma baynal qawsayni wadbut xarakata law nu ahmaru aslih yéwénalal maa li nga xam ne baynal ni dafa nekk entre parenthèses mooy yaa ko war a def ni mu ware mooy kon ni mu mel ni ko bind nii du nii hmm. est-ce que marfu'un la wala mansuubun la wala majruurun asmaul xamsa yi nan lañ leen di rafaa nañ lañ leen di nasabe nañ lañ leen di jarre loolu la la bëgg wax yaa koy def mu ne na kon wadbut xarakatama law nu axmar te na nga takk mooy nanga maas li nga xamante ne nii moo nekk en rouge léegi yi nekk en rouge dinañu ko wax comme nañ doon def insha allah bu njëkk bi phrase bu njëkk bi mu ne aada miim topp ci aada mooy maam aadam hmm. a alayhi wala ala nabiyina walay afdalu salatu wassalam aada miim topp ci miim boobu yaa koy maas mu def entre parenthèse ab abu mooy abun hmm. léegi abun boobu moom la ne ngi nga xool naka la war a nekke nga def ko abun entre après mu a continuer phrase bi albasha albasha raa topp ci albasha ak raa bi shiin beeg raa bi dañu toqaloo aada miim topp ci miim bi yaa koy maas entre parenthèse abun yaay xool naka euh, nga koy def albasha raa bi topp ci raa boobu tamit yaa koy maas mooy suñu maam aadama alayhi ala nabi ala nabi afdal salatu mooy mooy bàyyu mbindeef yi bu ji bi ci tegu mu ne sa altu abun mooy sa altu léegi mu def entre parenthèse abun abun tamit yaay xool naka la war a nekk bak après raa bi topp ci ci kaaf bi bak raa bi topp ci raa bi tamit yaa koy maas anil masala taa bi topp ci topp ci laa bi kon yaay maas tamit taa boobu sa'altu entre parenthèse abun abun bi yaay xool nan nga koy def hmm. raa topp ci kaaf bi raa boobu yaa koy mas anil gis nga lim def an almasalati mooy boobu yow yaa koy xam mooy ñaari sukun duñ daje ci arab même bu la maasalee an te al bi maasu ko yow boo koy liir doo wax an almas mooy ndax an boo nee an mooy dangaa taxaw bu dee damay def waqf mooy dama taxaw waa bu boobaa mën naa ne sa altu ab comme kii bakk après ma ne an damaa taxaw moo tax ma ne al masalati mais bu dee damay continuer manu ma anil masalat anil masala taa bi topp ci taa boobu nag yaa koy maas phrase bi ci tegu mu ne sallim ala kon loolu mooy lan li bi ñu jógee mooy laaj naa Abu Bakr laaj naa ko li ma ne Abu Bakr nag du ci ne loolu la mooy ah. man naa nekk Abu Bakr man na nekk Abi Bakr man na nekk Aba Bakr ah. sa sa'altu laaj naa kon kan laa laaj Abu Bakrin masala bi mooy interrogation bu jëm ci wàllu diine wala yu mel noonu mu ne beneen phrase bi sallim ala après mu def entre parenthèse axun ah waaw axun après mu def kaaf kon kaaf bi ak axun ñoo war a taqaloo sallam sallim ala sallim ala axun entre parenthèse axun après mu def kaaf bi ak axun bi ñoo war a taqaloo kon axun bi yaay xool naka bii amul looy maas gisoo bii amul looy maas comme aada miin beeg yooyu kon sallim ala kon nuyul kon ngay nuyu axun ak kaaf bi mooy sa sa frère léegi beneen bi bi ci tegu mu ne kaana kaana yuusu après saa topp ci kaana mooy nekkoon na yuusu faa topp ci kon faa boobu tamit faa bi yaa koy maas mu def entre parenthèse zuu zuu zuu bi yaay xool est-ce que jour bi mu def nii la wala du nii rahma taa topp ci taa yaa koy maas kon kaana yuusu après faa bi faa bi yaa koy maas entre parenthèse après rahma taa tegu ci taa boobu yaa koy maas mooy yuusuf li nekkoon na boroom yërmande ku bari woon yërmande beneen bi ci tegu mu ne kaana kaana mu def entre abun mhm. laha après baa bi topp ci mooy abu lahab kaana abu entre abun laha baa topp ci adu adu après waaw topp ci daal bi mais waaw bu am shadda mooy yaay maas laha baa yaay maas laha baa bi ci toog adu waa bi topp ci daal bi am shadda tamit yaa koy maas arrasu laa bi topp ci suu bi laa boobu tamit yaa koy maas kon kaana entre abun laha baa baa topp ci baa bi yaa koy maas adu waaw bi am shadda bi yaay maas waaw boobu arrasu après laam bi laam boobu yaa koy maas mooy ne abu lahab de moom de noonu yonent bi sallallahu alayhi la nekkoon mu ne phrase bi mujj bi ci tegu yaxu après jiim bu am shadda topp ci yaxu jiim bu am shadda jiim boobu am shadda yaa koy maas al miim bi topp ci miim bi tamit yaa koy al musli miim bi fii après mu def entre parenthèse zu zu entre bi nekk ci biir zu ci parenthèse bi hmm. zu boobu yow yaa koy yéwénal yaay xool lan la war a doon alxijja alxijja après jaa boobu am shaddanoon taa bi topp ci taa tamit yaa koy maas kon yaxu jiim bu am shadda topp ci yaa koy maas almusli bi yaa koy maas fii entre parenthèse zu alxijja taa bi yaa koy maas kon mu ne loolu lu muy tekki mooy jullit bi de day aji aji màkka hmm. sharafaha aji màkka ci lan la wax zul xijja mooy weeru tabaski zul xijja bii ñëw après zul qiyada zul xijja mooy weeru tabaski mooy kon jullit bi day aji néegu yàlla ci weeru tabaski muy zul xijja léegi nag ñaari exercice bu njëkk baawo bi ci tegu mu ne arib maa yali analyser lii di ñëw inna aba hurayrata mashhu waxu bëggul woon sax ñu maas ko mais garaawul inna aba hurayrata mashhurun inna dëgg-dëgg aba bàyyi hurayrata muus mu ndaw moomee de mashhurun ku muus la ku siiw la mooy ne inna aba hurayra mooy aba hurayrata dëgg-dëgg de mashhurun ku siiw la daanaka doo gis jullit bu ko xamul même bu dee dina euh, suy wolof yi moom tumurankewul duñu ci duñu ko xam sax bari na ñoo xam ne moom xamuñu ko sax ñoom daanaka ndeysaan ñun moom yi nga xam ne da doon normal yépp dafa mujj bizarre ki ñun mooy day yoo xam ne danga naan lii ñépp ko war a xam ndeke effectivement boo demee ci wolof yi ndeke xamuñu ko ci diine laa wax de bu dee wàllu àddina moom ñoo ci jël pee moom film beeg tey lu xew ak région Amérique yi sax mën nañ booy Dakar yi mën nañ la koo limal te le petit américain moom boo ko laajee fu Washington capi pas capital bi état bi ci mën na koo bañ a xam ñun dañuy xam Washington fan lu fiite Alabama fan la nekk New Jersey fan la nekk waaye boo leen ne Abu Hurayra moom ëppatalo boo kon mais dafa siiw hmm. mooy yow boo dégloo yëfi diine à condition ñoom it ñuy wax xadiis tuuti <laughs> ndax bu ñu waxul xadiis du tout tamit tagg sa sëriñ rek moom bu dee lool si sûr que boo mayul doo ko fa dégg loolu nag bokk na li gën a tax ñun wolof yi duñu xam saxaaba yi radiyallahu ta'ala ndax ñun suñu sëriñ rek lañuy jàpp jàpp ne moom rek a fi nekk mm-hmm. diine ji moom ci moom la tàmbalee dafa mel ni après yonent bi sallallahu alayhi moom boo ko yor mm-hmm. te ci moom lay jeex mel ni intermédiaire amul entre moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam na bizarre na kon loolu mooy i'rab bi inna aba hurayrata mashhurun loolu ngay i'rab lii lépp ngay i'rab léegi nag kon bi mu paree ci al asmaul xamsa mu ñëw nag di def résumé pour li nga xam ne jotoon nañ koo gis li nga xam ne jotoon nañ koo gis beneen bi mu ñuy def résumé waaw ci façon mandargay fin yi niñ leen di maase comme mu ne xulaas mooy rafaa lan lañuy rafaawe yan ñooy façon yi ñuy rafaawe lan mooy façon yi ñuy nasabe lan ñooy façon yi ñuy kasra ainsi de suite mu ne xulaasatu mooy dernier lii mooy dernière partie cours bi am ne bokkul ak lii mais day def résumé ci côté yooyu nga xam ne lii moom boo ko jàppee presque résumé tombe bi quoi voilà mu ne kon xulaasatu alaamaatil i'raab fil ismi mm-hmm. xulaasatu résumé alaamaatil i'raab yi màndargaay i'raab mooy ni ñuy ni fin yi almoorab waxoon nañ mooy yiy changer fin bi hmm. ni muy jeexe ci tur yi fil ismi ci tur yi mooy tur yi ñuy jeexe selon li ñuy nekk seen rôle ci biir phrase bi mu ne bi ci njëkk dafa ko daf ko diviser ci ñaar al alaamaatul asliyatu wal alaamaatul naaibatu al alaamaatul asliya mooy màndarga yi nga xam ne ñoom yooy cosaan lañu ñooy cosaan ci buñ nee rafaa lool ñooy cosaan ci lool dam ma par exemple mooy cosaan ci rafaa hmm. buñ ma nee rafaal ma tur bi mooy cosaanam mooy ma laa fa waroon a def hmm. ci cosaan bu ma nee nasab nasabal ma mooy loo xam ne complément d'objet direct la par exemple cosaanam mooy fatxa laa waroon a def darabtu alximaara lan laa dóor mbaam mi hmm. alximaara raa boobu ñu maas noonu fatxa loolu mooy cosaan bu dee kasra daxaltu fil bayti fii boobu nga xam ne xarfu jar la bay bayti kon dañ ko war a jar Euh, li cosaan ci jar mooy dañ koy def kasra masque suuf mhm. yooyu nag la mooy alaamaatul asliya mu am al alaamaatul naaiba yoo xam ne par exemple bu dee tur bi sujet la gaa xam nga sujet dañ ne mooy ki jëf-jëf yi mhm. moom cosaanam mooy damma la mais bu dee musanna la par exemple deux la duel mhm. bu boobaa alif mooy nekk place mooy jël place damma bi dañ naan marfu'un bil alif li annahu musanna yooyu nag la lay wax nga xam ne dañoo taxaw palaasu u yële an naib mooy remplaçant hmm. buñ ne an naibu anil yi par exemple mooy ki nga xam ne dafay lool loolu tamit dinañ ko gis insha allah ci cours yële naib anil fa'il kooku mooy day taxaw place u fa'il ci taxawu place u alala bi ci njëkk kon deux lañ wax deux parties al alaamatul asliya wal alaamatul annaiba kon bi ci njëkk al alaamatul asliya mu ne hiya mandarga yi nga xam ne ñooy nekk ci fin wu tur bi te ñu nekk cosaan ci moom mooy yii mu ne ak dammatu bu dee damma la mooy damma mu ne rafaan mooy rafaa damma mooy cosaanu rafa buñ nee rafaal ma damma mooy cosaan bi exemple mu ne la jaa al jaa a dikk na ñëw na al wala du gis ne damma bi du moom mooy cosaan ci rafa dañu war a rafa al waladu ndax fa'ilun al waladu fa'ilun marfu'un ma ne bi dammati dañ ko rafaa ci damma kon ad damma moom mooy cosaanu lan mooy cosaanu rafaa mu ne la al fatxatu nag nasban moom mooy cosaanu nasab lu ñu war a nasab fatxa mooy exemple ra aytu gis naa kan laa gis al wala da al da daa dañ koo fatxal loolu mooy lan loolu mooy cosaanu lu ñu war a nasab fatxa la war doon mu ne la kanta al moom moom bu dee jarran bu dee lu ñu war a jar loo xam ne xarfu jar da koo dugg wala ñu man ko maas kasra loolu lu ñu war a jar boog kasra mooy mooy lan moom mooy cosaan li comme ni dam ma nekk cosaanu rafa fatha nekk euh, cosaanu nasab jar kasra mooy cosaanam nga ne sallamtu alal waladi nuyu naa gone gi ndax arab danaan sallamtu ala du ñëw rek ne nuyu naa sallamtul walada déedéet du wax lool sallamtu ala comme bu ma nee dalla ala mooy tegtal na ma dallani yàllaahu ala muhammadin comme boo li sëñ bi radiyallahu anhu doon wax dallani yàllaahu doo wax rek dallani yàllaahu muhammadan déedéet il faut ala ñëw tegtal comme ma marartu bi wala yu mel noonu mooy dafa am comme genre anglais yi nga xam ne ay on léeg-léeg ak in mm-hmm. ci weer bi loolu dafa daa am ci arab comme sallamtu ala alwala di mooy nuyu naa gone gi alwala di ndax kasra moom mooy cosaanu lan jar kon loolu mooy alaamatul asliya mooy màndarga yi nga xam ne ñoom ñooy cosaan bu dee rafaa damma la bu dee nasab fatxa la bu dee jar kasra la léegi nag mu ñëw ci deuxième partie bi boobu moo gën a bari mooy al alaamatu naibatu yi nga xam ne dañuy taxaw place yu yële c'est comme si dañ leen fi remplacer ndax yële mënuñu fay nekk mm-hmm. jaa a abu zaydin abu foofu waaw bi il faut mu ñëw fi mamun manuma ne abu abu abu zaydin déedéet abu wu non non loolu man da nekk c'est comme si waaw boobu di rafaa nga xam ne marfuun bil waawi li annahu min al asmaa il xamsa hmm. waaw boobu dafa mel ni dafay toogal ñëli mooy rafaa bi mooy damma bi kon mu ne al alaamaatu naaibatu mandarga yi nga xam ne signes yi nga xamante ni an naaibatu ñoom ñooy taxawal place yi ñu wax sànq mu ne al alif alif day taxaw place lan damma bu dee raf ndax damma mooy rafaa lu ñu war a rafaa hmm. kon alif filmu musanna alif bu dee lu ñu war rafaa lu war rafaa te mu nekk duel mooy ñaar bu boobaa alif mooy pla mooy taxaw lan place damma bi bu boobaa dama naan exemple mu ne jaa at tilmidaani jaa a dikk na at tilmidaani mooy ñaari jàngkat yi ñaari élèves yi nga ak tilmidaani daal boobu bi ko xëcc alif bi loolu mooy bu boobaa dama naan moom mooy marfu'un bil alifi li annahu musanna bu ma ko doon analyser moom kat dañ koo rafaawe bil alifi ndax lan ndax du la ndax deux ñaar lañ duñu benn duñu ñett loolu kon mooy alif bi alif kon bu dee musanna lay taxaw place am at tilmizaani waaw alwaawu moom ba léegi ñu ngi ci yi ñu njëkk a wax nii ci rafaa yi rek la. Hmm. mooy yoo xam ne dafa mel damma la waroon a doon mais yii ñooy jël place su damma bi bu dee deux lañ alif mooy taxaw place bu dee alwaawu mu ne fil jam'il muzakkari saalim bu dee jamu muzakkar saalim boo xam ne dañ ko war a rafaa. Hmm. bu boobaa waaw mooy jël place su damma. nga ne jaa al muslimuuna par exemple jaa dikk na al muslimuuna way wommatu yi ngir seen borom. wommatu ci seen ngir seen borom al muslimuuna bu boobaa danga naan al muslimuuna fa'ilun hmm. bil waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalim mooy kon dangaa jaa fi'lu maadin mabniyin hmm. al muslimuuna moo jëf-jëf ji hmm. jaa mooy ki jëf ji almuslimuuna mooy ki jëf-jëf ji ñan ñoo dikk ñi wommatul ngir seen borom kon almuslimuuna nga ne euh, fa'ilun sujet la marfu'un bil waawi li annahu jam'un mudhakkar saalim ndax moom jam'u mudhakkar saalim la ndax waxoon na ne al jam'u saalim yurfa'u bil waawi wa yunsabu bil yaa'i wa yujarru bil wa yunsabu wa yujarru bil yaa'i hmm. mooy dañ leen di rafaawe leen rafaawe waaw waaw di leen jar di leen nasab ak yaa kon waaw moom moo taxaw palaasu lan dama uh, damma bi damma bi mu ne la ba léegi alwaawu fil asmaayil sa day jël palaasu damma bu dee asmaayil xamsa liñ gis sànk bu boobaa exemple dama naan jaa a axuuka jaa a dikk na kan mu sa frère yow axuuka nga xam ne bu boobaa dama naan axuu jaa fi'lu maadin mabni axu fa'ilun marfu'un bil waawi li min asmaa'il xamsati mooy euh, axu fa'il sujet la marfu'un boo xam ne dañ koo rafaa bil waawi du ma wax bi dammati ndax dammaw li annahu min asmaa'il xamsati dafa bokk ci tur yooyu di juróom wa huwa mudaaf alkaafu mudaafun ilayhi ndax axu ko mu ngi mel ni man axu ibrahim kon loolu mooy li nga xam ne yii ñooy remplacer yi nga xam ne lan lañu damma lañu damma ñoo mooy dañ ko waroon a rafaayo damma mais yii ñooy taxaw place kenn dootul wax marfuun bi dammati mais marfuun bil alifi bu dee duel la ñaar comme at tilmidaani at tilmidaani wala marfuun bu dee jamu muzakkar saalim al mu'minuuna wala marfuun bil waawi bu dee ismun min asmaa al xamsa zu karamatin zu rahmatin zu haybatin zu jaahin zu maalin zu ainsi de suite kon loolu mooy bi njëkk bi ci tegu mooy yi nga xam ne dañ leena war a nasab ndax ñett am rafa nasab jar mm-hmm. gis nañ rafa yi bu dee duel ñaar alif la il mizaani bu dee mu jama muzakkar saalim musli muuna waaw boobu bu dee asmaul xamsa abu zaydin léegi ñu ñëw ci ñuy nasab mu ne alyaa u fil musanna mooy yaa day taxaw plaasu u nasab kii fatha fil musanna ci bu dee dafa nekk duel bu dee ñaar la comme nga ne ra'aytu tilmidayni al zayni ay ni boobu ay boobu mhm. danga naan kon aytu gis naa kan laa gis ak tilmidayni ñaari jàngkat yi ñaari élèves yi bu boobaa kon da nga naan ra'aytu fi'lu fa'il la ra'aytu mhm. dafa composé ra'ay ak tu mhm. tu bi moom lan la damirun muttasil la mooy dafa taqaloog kii bi wa huwa fa'il mhm. euh, at tilmidayni mooy ñi ma gis maf'ulun bihi mansuubun bil yaa ili annahu muthanna kon yaa bi day taxaw place duel fil muthanna day taxaw place fatha bu dee ci duel la moo tax ak tilmi day ni la mu ne la yaa bi ba léegi day taxaw palaasu fatha bi ci lu ñu war a nasab fil asmaa'il xamsati bu dee ci tur yooyu di juróom yi ngis sànk mm-hmm. comme ra'aytu gis naa axaaka ah non fi fi jam'il muzakkar saalim damaa tëb kon waaw ci moo voilà dama tëb kay hmm. ndax axaakat sax du loolu alif la mu ne kon yaa bi ginnaaw bi nga xam ne day taxaw place musanna mooy bu dee deux la ci lu ñu war a nasab bu dee loo xam ne tamit jamu muzakkar saalim la muy nekk complément d'objet direct mooy ki jëf ji dal ci kawam bu boobaa yaa bi tamit mooy taxaw place man mansuubun bil yaa i lañuy wax comme ra'aytul muslimiina raaytu gis naa nañ laa ñan laa gis almuslimiina ñi wommatu ngir seen borom ñi wommatul seen boroom de gis naa leen kon yaa bi almuslimiina yaa boobu di xëcc mii bi euh, miim bi loolu danga naan mansuubun bil yaa'i li annahu jamu muzakkar saalim léegi mu ne la am na beneen nag boo xam ne day taxaw al alif après yaayi al alif moom it day taxaw mais fil asmaa'il xamsati bu dee tur yooyu di juróom mm-hmm. mooy au lieu ma ne ma euh, mansuubun bil fatxati dama naan mansuubun bil alifi li annahu min asmaa'il xamsati comme ra'aytu gis naa axaaka sa frère mm-hmm. bu boobaa dama naan lan ra'aytu fi'lu fa'il axaa maf'ulun bihi ndax moom laa gis ki ma gis mm-hmm. mansuubun bil alif yi li annahu jamu mu ne la ba léegi al mooy li ñëw dinañ ma yii nii mooy mansuubun dangaa mansuubun bu njëkk bi musanna bil yaa'i jam'u muzakkar saalim ko muslimiina mansuubun bil yaa'i alif bi nga xam ne min asmaa'il xamsa danga naan mansuubun bil alifi bii nag bu mujj bi mu ne al fil jam'il saalim bu dee jamu muannath saalim mooy comme muminaatun xaanitaatun yooyu ay jamu pluriel la yoo xam ne dañ leen a jigéenal taalay jeexe faatimaatun xadiijaatun aishaatun hmm. léegi yooyu noonu bu dee dañoo nekk Euh, nasab dañ leen a war a nasab mooy complément d'objet direct la mooy ra'aytu bu ma nee ra'aytul mu'minaati xam nga nasab en général kasra la doon doon du ma ne ra'aytul mu'minaata déedéet jam'u muzakkar muannas as-salim moom boobu boobu mooy li man da nekk tout le temps jam'u muannas euh, salim moom moo it règle bi waxoon nañ ko yurfa'u bi dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati moom dañ koy rafaawe damma dama muzakkar saalim di ko jarre di ko nasabe kasra moo tax manuma wax euh, ra'aytul mu'minata ra'aytul mu'minati laa man wax wala al muslimati mu ne ra'aytul muslimati kasra boobu palaasu fatha mais bu boobaa da lu tax da nga naan kon ra'aytu fi'lu fa'il la mooy fi'lun wa fa'ilun hmm. ra'ay fi'lu madin mabniyun ta damirun wa huwa fa'il marfu'un bi ad-dammati al-muslimati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati li annahu jam'u mudhakkar jam'u muannas salim ñu jigéenal kon loolu pare nañ ci yi ñu nga xam ne dañ leen di nasab mu des nag yi nga xam ne dañ leen di jar mu ne yooyu bu dee duel la mooy musanna boo gisee tableau benn la day topp musanna lay jóge du deux dem jama muzakkar saalim après bu dee am na muannas saalim mun di ko après mun di asmaul xamsa kon mu ne bu dee yi nga xam ne dañ leen a war a jar jar cosaanam alaamatul asliya alaamatu asliyati al jar moo doon kasra mm-hmm. la la bëgg a wax nag yii nii duñu kasra ndax mooy an naiba yi nga xam ne ñooy taxawu kasra bi mooy yi nga xam ne ci suuf lañ masque suuf la doon doon mu ne alyaa u day taxaw fil naa ci musanna day remplacer kasra bi nga xam ne masque suuf la woon comme sallamtu alal waladayni nuyu naa ñaari waaw ñaari gone yi nuyu naa ñaari gone yi ay ni boobu yaa boobu moom lan la maf'ulun mu lii la mu daa kii la nu mu tuddati eh, ismun majrurun hmm. ndax ala ala xarfu jardin hmm. al waladayni ismun majrurun bi bil yaa bil yi ngay wax doo wax bil kasrati bil yi donte kasra eh. loolu mën na laa rey eh. mën naa nax nit ci nga jàpp ne wala day ni hmm. alors que du loolu yaa bi moo yaa bi moo taxaw place am nii bii du ci dara nii bii doonul woon changer léegi kon loolu mooy bu dee duel la al musanna beneen bi yi nga xam dañuy jar ba léegi mu ne fil jam day yaa day taxaw palaasu kasra ci jar fil jam'il mudakkar saalim ci yoo xam ne jamu mudakkar saalim la jamu mudakkar saalim mooy pluriel bi nga xam ne dañ koo góoral comme sallamtu ala al muslimina sallamtu nuyu naa ala yii yëpp bu ñuy jar yi da gis day am xarfu jar da koy jiitu hmm. mooy sa particule la particule jar yooyu ala fii ainsi de kon sallamtu nuyu naa alal muslimina kan laa nuyu jullit ñi hmm. mooy wommatu yi ngir seen borom kon fii bu ma ko muslimiina yaa boobu moom moo taxaw place kasra bi ñu waroon a def foofu ndax kasra manu fee am bu boobaa kon danga naan lan ismun majrurun ismun majrurun bil yaayi mu boobu li annahu li annahu li annahu jam'un wala li annahu jam'u saalim jam'un muzakkarun saalimun baax na ah, mu ne la bi ci tegu ci façon yi ñuy jar yi nga xam ne dañuy taxaw palaasu kasra bi mu ne aliyaa ba tey gis ne ñett yiñ gisagul kon ak bi ñaari ak bii muy ba léegi yaa leen gis mu ne kañ fil asmail xamsati ci tur yi nga xam ne juróom lañuy mooy tur yooyu abun axun fu zu ak xamun mhm. mooy cinq yooyu mu ne la yooyu bu dee ñoom la ñoom yaa tamit mooy taxaw palaasam bu dee dafa nekk jar lu ñu war a jar kon sallamtu ala axika nuyu naa sa frère sallamtu ala axi yaa boobu di xëcc xaa bi moom mooy moo taxaw palaasu kii bi kas kas kasra bi ndax jar lañ ah, kon danga naan sallamtu fi'lu fa'il ala xarfu jarin axika nga ne axika da nga naan euh, ax day nekk euh, mu kii ni mu daaf lay doon majrurul bil yaayi li annahu min as euh, min al asmaai xamsi xamsati mhm. wa huwa mudaaf voilà kaaf bi da nekk mudaaf ilayhi mudaafun ilayhi kon dangay am ala xarfu jarin axi mu nekk ismun majrurun bi alyaa mhm. li annahu wa huwa mudaaf wa awaa ah, li annahu min asmaa'il xamsati wa huwa mudaaf wal kaafu mudaafun léegi bi ci tegu mu ne al fatxatu mooy bi mujj fatxa bi am nga fatxa en général ci nasab la doon doon bii nag ñu ngi ci jar yi nga xam ne dañ ko war a mas mas que suuf ba pare mu nekk fatxa mu ne la al fatxatu fil mamnu' min as-sarf yi nga xam ne dañ leen a tere duñu jàllarbeeku duñu hmm. di di di di du mu yoon mooy duñu jël tanwin hmm. te seen kasra fatxa lay mujj doon comme makkata bi makkata duma wax bi makkati te pourtant bi xarfu jarin la hmm. kon yooyu la lay wax mu ne la fat lay doon bu mooy ja place kasra bi fatxa xaley doon bu dee mamnu'un min as-sarf la hmm. comme ak tur yee ñu waxoon tur yi mu ne sallamtu exemple sallamtu ala ibrahima nuyu naa ibrahim kon danga naan sallam fi'l ak fa'il mm-hmm. ala xarfu jar ibrahima nga ne ibrahima leen ismun majrurun bil fathati mm-hmm. euh, li min ash-sharf wala <laughs> waxoo mafulul ah, ah waaw waaw waaw li nga bëgg waaw kii. waaw ah, jaru ko ndax ah. boobu day gën a kii. ñëw ci bu ñuy xool maxal. waaw dañ naan place ndax yii c'est vrai que alal Ibrahima dafa taxaw palaasu lan place mafulul bii kan laa nuyu Ibrahima. Hmm. boobaa da naan kii bi wa la jumlati. Hmm. shibhul jumla gisoon nañ ko. waaw. mooy loolu di nuroog jumla ala ibrahim xam nga loolu rek du phrase danga naan wa shibhul jumlati fii mahalli nasbi fii mahalli nasbi maf'ulun bihi wala fii mahalli maf'ulun bi xam nga loolu daa xaw compliqué voilà moo tax da fii man nga wax rek li nga wax noonu la léegi da nga euh, sallamtu fi'l fa'il hmm. ala harfu jarin ibrahima ismun majruurun bil fatxati li annahu mamnuun min as-sarf kon loolu la mooy kii bi ginnaaw alaamaatul asliya yi nga xam ne mooy yooy cosaan rafaa damma nasab fatxa kasra jar kasra yi ak alaamaatul naaiba yi nga xam ne dañuy wuutu hmm. yooyu kon moom lay gis nii foofu nag fi la tom bu njëkk bi jéem comme di wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah yal yàlla def li ñu jot a gis mu jariñ ñu te ñu jàpp ko te bañ koo fàtte te mu dimbali ñi comme ni ñu waxoon rek ne lii ilmul aala la tudd mooy xam-xam boo xam ne c'est pas un objectif hmm. boo xam ne ci ngay yem rek après ne naxu kon man après dama ci yem non clé la war a doon aala mooy jumtuwaay la ngir nga àgg ci yeneen mooy man alxuraan bii nan laay def ba xam li ci nekk yii mooy beebaa yi ngay commencer mooy naxu moom nit manula xam texte yi alxuraan yi ak xadiis yi te naxu xamu ci dara mooy kot lool la lool lay jariñ ak tamit téere xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di leeral alxuraan wala di leeral sunna loolu yii moo tax façon xam-xam yi ay façon la yoo xam-xam la yu am solo la ndax mooy ne manoo tëb fële saa moom mais nag du ñu objectif en soit mais ay moyen la yoo xam ne mu ngi mel ni escalier manuma yéeg cinquième étage sans ma jaar ci ascenseur bi walla ma jël escalier yi yii nag comme loolu la rek ñoom ñoo lay yóbbu ci téere yàlla bi nekk ca kaw pour nga mën a di xam est-ce que tamit ngay bañ a juum booy jàng jël di di di di nasab di di di rafaa nas kii maf'ulun bihi tey damm kii hmm. euh, yooyu pour nga mën cee génn mooy li lay yóbbu ba foofu nga xam ne weesu nga yooyu mooy lii mu ne kon loolu foofu la yem après dafa def sommaire bi pares bi après nag jii di ñëw mooy deuxième tome bi moom al ju an nahwu al maysur al juz mooy jukki bu ñaareel bi mooy pour deuxième tome bi kon ñun jeexal nañu premier tome bi bi awnillaahi wa minnatihi ndimbalul yàlla kon nag moom lañuy santaat cant yépp di ko delloo suñu boroom tey ñaan tamit mu jariñ ñu te sellal suñu yéene te mu nekk li wajhillaahi ta'ala lu ci duggoon tamit loolu te taxul tamit mu dindi ko te defar ngir moom rek te def yool bi ngir ñépp ñoo xam ne tamit ñu ngi koy déglu ndax ñépp mënuñoo ñëw ak ñi nga xam ne tamit dinañu ko déglu ji ne mbir mi moom du ne naa ko def fii man rek déedéet mbiru diine dañ ko war a vulgariser ba ñépp jot ci sinon rek problème day am mooy ne vulgariser yaa ay ayyuhar rasulu balligh loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko suñu borom azza wa yow mi nga xam ne yaa yoon nabiyu balligh jottali li ñu la yónni boo ko deful fa ma ballaghta risalati rabbik wallahu ya'simuka minan nas te boo ko deful mooy xamal ne jottali woo sa message yu boroom te yàlla bu dee nit ñi moom bu leen bu leen mooy bu leen occupé bul bul occupé wu ci seeni ak seen wax yu ñaaw yu ñuy wax ak yeneen ndax yàlla moo lay fegal nit ñi moo tax yii dañ ko war a vulgariser ndax xam-xam bi du ne nit yii nii diwa ko moom kenn moomu ko ku ci sonn rek insha allah yàlla dina la ci jàppandal même sax bu dee danga cee sonn te amoo ko sax yàlla dina la defal darajaay ñooñu yàlla nag nañu yàlla boole ci ñooñu nga xam ne même bu ñu àggul tamit yàlla nañu defal ñu àgg tamit ci darajaay ñi nga xam ne ñoo àgg tamit ci xam-xam dëgg-dëgg ñi yàlla di tudde ulama dëgg-dëgg boroom xam-xam ngir yàlla rekk tax nag mu ne kon bi mu paree bi mu ne wallahu taala alam kon ñu nit dañu naan wallahu te buur yàlla taala mu kawe mi alam moom rekk nag moo xam dëgg-dëgg wa sallallahu wa kon bii di ñëw bala ñoo kii dugg ci leneen li mooy dañuy def exercice yi exercice yi yi nga xam ne defuñ leen woon xaw ma après dinaa xool foog naa treizième cours bi la kon. waaw comme ça la gëjee kii boobu la gëjee boobu la mujjee kii. kon yooyu am na yoo defuloon parce que ah, am na yu ma defuloon avant tamit. am na bu mu ah. mais kii ko si newu ci audio yi. waaw am na boo xam ne dañu ko dañoo toogoon fii ñu ah. corriger ko ba pare door a commencer. mais boobu tamit dinaa naa xool ban la. wala bu dee gis nga ko nga de nga. jàpp nga ban la après boo ko notee nga wax ma ko comme ça bii di ñëw insha allah ñu def exercice yépp bu ci xajul ñu def ko ñaari cours dooru dugg ci deuxième bi kon ñu wax moom li mu wax wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma